min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi albaabi saani baabu tawba. wa an ibni abbaasin wa anas ibni maalikin radiyallaahu anhum anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala law anna libni aadama waadiyan min dahabin la ahabba an yakuuna lahu waadiyan wa lan yamla'a faahu illa turaab wa yatuubu allahu alaa man taab muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi hadis bi nga xam ne mooy hadis numéro 23 ginnaaw bi ñu jeexalee hadis Seydina Imraan ibn al-Husayn fii euh, al-Xuzaa'i ko joowoon ci waa Xuzaa ci jotaay bii ñu génn kon muy indi xadiisu numéro vingt-trois mu ne wa an ibni Abbaas wa Anas ibn Maalik mu ne wa an ibni Abbaas xadiis bii mu ngi koy jële ci ibnu Abbaas mawlaana di doomi Abbaas mooy Abdallah di doomi al-Abbaas ibn Abdil Muttalib euh, radiyallahu anhuma wa Anas ibn Malik ci ñaari saxaaba la ko jëlee waaye ak Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna Rasulullah radiyallahu ta'ala anhum waaw ndax Ibn Abbas mooy Abdallah ak al-Abbas ibn Abdul Muttalib ak Seydina Anas moo tax mu ne radiyallahu yàlla na borom bi kontaan ci ñoom ñëpp anna Rasulullah kenn ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na law anna libni aadama waadiyan gis nga bu doon doomu aadama bi de alayhi salaatu salaam dafa am benn xur min rahabin ci li nga xam ne mooy xur woo xam ne lépp or la benn nit moom ahabba an yakuna lahu waadiyan day ko doy day bëgg bu ci mënoon a amaat ñaar yu mel noonu waaw ñu ne vallée bi vallée bi vallée bi vallée bi lépp or monsieur X ko moom mais bu boobaa monsieur X day bëggaat yeneen ñaar mooy bu dee yeneen ñaar nag amul mafhum amul xalaat ah bu amee yeneen ñaar mu doy mooy mooy luñ ci tegaat foo bëggaat leneen waaw moom noonu waaw day bëgg amaat leneen yeneen ñaar walan yamla atadu feesal faahu génn nañu doomu aadama bi tellement bulu ñu jim am fukkale gi mu a xam ne moom la am ci wàllu àddina mooy du jeexal lu mu bëgg rek fama qada arabun la arab doon waaye doon illaa ilaa arabin projet bu jeex mu bëgg mu ngi ci beneen waaw wala yam la ay yonent la saa saa ne du feesal faahu gémmiñ gi illa turab lu du suuf waaw mooy mu génn àddina kese mooy tax tax bu boobaa jeexal na ñu suul ko suuf kese lañ ko ñu xëpp ko suuf si loolu rek mooy arrêté hein li nga xam ne loolu la ndax innal insaana xuliqa haluu'aa haluu'aa waaw nit moo mel noonu waaw wa li hubbil xayri la shadiid wa innahu te dëgg-dëgg li hubbil xayri ci bëgg alal matériel mbiru àddina la shadid daf jee tar moom nit ki waaw loolu moo tax alquran yeneen suñu borom yónni yeneen kii alayhimu salaam ndax nit daa am loo xam ne boroom bi daf koo mooñaale waaw ay jikko yoo xam ne day nekk ci moom bëggee waaw ak yu mel noonu nga xam ne kuy ku ku ku ku l'islam yàlla alhamdulillah wala borom bi defal la naturellement borom bi bi mu bindee fitra yooyu soppiwu ko ci yow nga nekk koo xam ne ku intègre nga nii ngay mel waaw mooy nu du doyal moo tax ki xalaat ki ki ki ki muusut mooy ki jàpp ne milliardaire naan mi milliardaire bi ñu gëy li ñu leen yàlla jox ndax ñu xëccoo nii mais li ñu xëccoo ñoo am nañ loo xam ne man nañ cee dund ñoom ba faatu seen doom dund ci ba faatu bu toogoon liggéey li ñu am man nañ cee dund ba faatu seen doom ñëw dund seen sët dund ci ba faatu na du jeex mooy moom la lay dëddoo lii ñi ay téyi di dëddoo yenni mais parce que lii la lii mooy réalité bi waaw ndax lan law anna libni aadama waadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu waliyan waaw waaw ndax ni ko mel noonu waaw lu mu am rek day bëgg amaat beneen moo tax am na nit ñu bari dañ naan man de moom xam naa moom waaw waaw ay kii la rek man noo xam naa moom amoon benn temps yi moom sama galère gi moom bu bis yi dama cee sonn quoi xam naa bu amoon benn r sax wala benn oto boo xam ne benn Peugeot hein boo xam ne trois cent huit wala trois cent six wala deux cent six wala man Renault yu kii sax am Mégane bu bu yem rek. man moom moom baax baax baax na quoi mais bu ko amee bu koy am bëgëm di demaat ci yeneen eh, romb naa ab Tesla de romb na ma mooy loolu la boo amee Tesla voiture électrique yooyu kanam dem ci Ferrari mu am Ferrari bi xalaat Porsche mooy amee sax benn Ferrari mu ngi xalaat amaan yeneen Ferrari waaw mooy loolu la bu jëndee benn terrain nga foog ne benn mu doo ko man day kër moom jënd benn am fu ma nekk moom kay mu am jëndaat yeneen gisaat yeneen yeneen du jeex mooy noonu la lan fan lay arrêté mooy bés bi la yonent bi salaam naan wala yam wala yam la te mukk du feesal mukk faaku génn doomu aadama gi alayhi salaam turaab lu du suuf lii nag mooy réalité nit waaye wa yatuubu ala man borom bi nag dina delloosi te dina jéggal tabaa gi mooy eh, eh, eh, façon jikko bi ku ko am dellu ci borom bi ngir mu tuubal la loolu mooy la nga dellu ci alquran ak sunna ngir ñu fóot la borom bi dina la nangul sax dellu dina delloosi nangul la ba yang ci jotoon a mel noonu ne mu daal di la koy jéggal waaw lan mooy jokkalam ak buntu bi ñu ne ah. wa yatubu llahu malgré nit mooy jikko joo man di am même jikko nga xam ne rafetul waaw lu jeex nga bëgg ndax lool bu dee ne loo xam ne ci yoonu yàlla la loolu baax la mais lii mooy nit ki lool moo koy fëkk waaw alhaakumu takaasur moo tax suñu boroom waxoon lool alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir li leen fël këpp leen mooy njëkkërante alalu àddina waaw alalu àddina kii am na damaa war a am ñuy njëkkalante xatta ci noon ngeen di nekk xatta zurtumul maqabir ba li nga xam ne ca ngeen di dem ziyaar yi bàmmeel yi mooy ngeen faatu ñu yóbbu leen ci bàmmeel yi ci benn teg ci tekki nii te bii dëppook lii ñuy wax waaw noonu rek du jeex cercle la képp koo xam ne faatu na amoon na projet yu nekkoon ci bopp bi amoon na lu mu naaloon bëggoon koo def dee ñëw di ko waaw ku nekk rek am nga projet même màgget min foog ne amatul benn projet bañ a am xam nga ñu xamul dara ñoo jàpp na woon ne saa nag moom quatre-vingt-dix ans quand moom moom fii mu ne lu mu amati bonus la kon ne bonus la bu jàppoo ko doon de moo la gën a bëgg a def ci dundu ñu gën a nekkal sunu deux ans. jëlub kii dix ans wala quinze ans wala trente ans ne yaa gën bëgg dund mag màgget mu ko ndax loolu la mooy lu mu am rek day soxla leneen waaw waaw te noonu day tax ba yi nga xam ne moom la ko waroon bi teg mën na koo teg fële ndax mbiru àddina ñaata nit ñoo fiy rey ay julli parce que liggéey bi ñu ne ah damay liggéey voilà bu ma wàccee waaye du ma mën a liggéey du ma kii waaw xam nga moom noonu affaire bi waaw moom damay sonn xam nga rek affaire yi di dóor di di travailler comme un fou mel ni dañ koo indi ci àddina bi ngir muy travailler <laughs> déedéet kooku mën naa topp noonu bu dul woon fii comme réew yi nga xam ne naan retraite am na noonu lay continuer te sax bu amee retraite mu ngi ci leneen di seet rek di ut ay projet yoo xam ne en dehors de mooy yoo xam ne yu muy doxal boppam noonu lay demee ba ni nga xam ne nag ci la dee di ñëw di arrêté lépp ñu suuli ko nag sotti ko suuf loolu kese mooy feesal mooy tax mu yem mooy tax doomu aadama bi arrêté bu li mel waaw waaye loolu mooy ki mel noonu en général waaye wa yatubu Allahu ala man taab képp koo xam ne tuub nga nag ki jikko jooju waaw innahu li innahu innahu li hubbil xayr la shadid looloo lele ku ci ñëw tuub borom bi dina la teg waaw ci dina la nangul tuub soppi la sa jikko yooyu ak sa loolu tax boo nga meloon soppil la ko ni mu gën a rafete waaw du ñu tax bukk nga jaay sa diine waxuma la sa diine rek sa ngor sax loolu rek dootul tax nga jaay waaw ndax alal kon nag hadis boobu mu ne muttafaqun alayhi mu ne al imaam al buxaari ak al imaam Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom moo ko solo ah naka noonu al imaam hadiisu Mawlana Ibn Abbas bi eh, imaamu uh, Ahmad daal dina koy solo al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi daal dinay solo tamit hadiis boobu eh, noonu. bu dee hadith sayna Anas ibn Malik bi wax na la muttafaqun alayhi ba léegi mooy al imaamu al-Bukhari ak al Muslim daal dinañ solo na ko noon al imaamu Ahmad waaye noonu al imaam at-Tirmidhi euh, rahmatullahi alayhi ak al imaam bu dee bu Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne law kaana libni aadama waadin min dahabin ahabba anna lahu waadiyan waadiyan aaxar wa lan yamla baahu illa turaab wallahu yatuubu ala man taab kon nag mu ngi noonu kon nag ñu jàll ci xadis bi nga xam ne mooy bi mujj dernier xadis ci buntu bi ci buntu tuub lii mooy xadis bi nga xam ne mooy bi mujj kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yadhaku allahu subhanahu wa ta'ala ila rajulayni yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulaani al-janna yuqaatilu haadha fi sabiilillahi fayuqtal summa yatuubu allahu ala alqaatili fa yuslimu fa yustashhad muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala muy indi dernier hadith ci buntu bi di ñaareelu buntu bi kon mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jëlal hadith bii bu mujj bi ci buntu tuub muy hadith numéro vingt-quatre ñaar fukkeelu hadith ak ñeent mu ne waan abi hurayra mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi muy seydina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama neena yadhaku allahu borom bi day reetaan subhanahu wa taala gàcc ngaa laa moom moom te yéeg te kawe na ilaa rajulayni ci ñaari nit yaqtulu kenn ki day faat ahaduhuma keneen yaqtulu ahaduhuma kenn ki day faat al aaxara keneen ki yadxulaani malgré ñoom ñaari ñépp ñu dugg aljannata aljana yuqaatilu kii day xare ci yoonu yàlla fa yuqtal ñu faat ko summa yatuubu allahu ala al qaatili ah ginnaaw gi borom bi tabaaraka wa taala daldi nangul tuub delloo si ki nga xam ne moo faatoon te nekkoon yéeféer bi nga xam ne mooy kenn ki day nekk jullit ah ah ñëw ci toolu xare dajafaat benn yéeféer yéeféer bi rey ko rey jullit bi jullit bi dem àjjana parce que shahid le martyr la léegi yéeféer bi ko yar rey daldi tuub borom bi delloo ko mu nekk ci dugg ci l'islam daldi tuub après moom it dem ci beneen xare ñu faat ko moom en tant que jullit cette fois-ci moom ak ka mu faatoon jullit ba faatoon te koy faat yéeséer la ñoom ñaar ñépp ñu daje biir aljana mu ne borom bi day kontaan ci loolu waaw <laughs> moom la naan yadhaku borom bi de gërëm na te kontaan na waaw ci ñu mel nii waaw <laughs> waaw Allahu tabaaraka wa loolu mooy <laughs> mooy exemple kan ñaata est yow ci ñi nga xam saxaaba yi nga xam man nga ma cee jox benn exemple saxaaba boo xam ne dafa faat dafa nekkoon yéeféer dajeek jullit ñi ci xare dajeek jullit ñi ci xare daal di koy faat kooku mu faat mooy faatu na léegi moom ni ko koom koom ko faat nekkoon yéeféer nekk jullit moom it dem ci beneen xare ñu faat ko est xam nga ci kenn koo xam ne noonu la mel ci saxaaba yi ñi nga xam yépp waaw question la <laughs> wala affaire à la maison teewul léegi <laughs> pour bii di ñëw <laughs> bu la neexee yéeféru xalaatal ci yéeféru Makka yi ah yéeféru Makka yi naa la bàyyi nga xalaat bii di ñëw nga tontu question à faire à la maison comme que man damaa baax du ma la tañ ci du ma la sonal <laughs> ma saxaaba boo xam ne ma répété waat sama question mooy li xalis bii di wax de dafa dem xare dafa dem xare ak yéeféer yi am benn yéeféer bu ko rey yéeféer boo ko fa rey tuub ba mu tuubee dem ci beneen xare en tant que jullit moom ñu faat ko kooku du Wahshi Seydina Wahshi no Seydina Wahshi dëgg la yéeféer la woon yéeféer la woon àndoon ak waa Quraysh nekkoon jaamu Tu'ayma ibn Adi <laughs> non non nekkoon jaamu euh, Hakim ibn Hizam euh, euh, al-Mut'im doomu al-Mut'im ji al-Mut'im ibn Adi eh, oh eh, nu mu tuddati moom moo ko moomoon non him bi da ko doon da ko doon da ko doon da ko doon foofu da ko doon kii soññu rek bi mu xamee ni boole nañ ko ci xare bi ah, Uhud soo ay ma dañ koo faat waaw nekkoon frère al-Mut'im ibn Adi doomu al-Mut'im nag daal bi moo moomoon Wahshi waaw. mu ne ko boo faatalee Hamza mu mi faat sama baykër fa anta xur di nga liiba waaw loolu moo indi woonu wax ci dëgg la moo faat Seydina Hamza radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah waaye wax ci ci boppam moom nekkul woon eh, eh, faatuñu ko ci toolu xare dëgg la tuub na après tuub na après mais faatuñu ko ci toolu xare moom euh, euh, xare jiwul woon ba faatu waaw loolu la kon kon yow trouvé go Seydina trouvé go ba bii di ñëw insha allahu taala waaw nga tontu loole le ak képp koo xam ne yaa ngi déglu waaw Ah. kon nag ñu waaw léegi fi ñemoon kon hadis bi lii lay wax mooy borom bi day kontaan gërëm waaw moom lay wax yadhaku allah borom bi day kontaan ci nit koo xamante ne nii ci ñaari nit kenn ki yaqtulu ahaduhuma al kenn ki faat na kenn ki mais ñoom ñëpp àjjana lañ jëm waaw ñoom ñaar ñëpp àjjana lañ jëm Jubayr ibn Mut'im voilà Jubayr <laughs> Jubayr ibn Mut'im moom moom moomoon Wahshi ibn Harb voilà <laughs> Jubayr ibn Jubayr ibn Mut'im moom moo moon Wahshi ne ko boo faatee boo ma faatalee Hamza bi ammi Tu'ayma fa anta hurr waaw boo faatalee Hamza mi faat sama bayteef man mooy sama frère papa la faat libre na voilà mais wax Wahshi mais wax Wahshi moom nekkuloon kii eh, faatuñu ko ci toolu xare kon seetal keneen ah mu ngi noonee kon nag kon mu ne borom bi day bëgg ci ñaari góor yoo xam ne kenn ki day faat keneen ki ñoom ñaar ñëpp ñu dugg àjjana nan lay demee yu hada fi sabilillah kii lay xare ci yoonu yàlla fa yuqtal waa ji rey ko summa yatubu allahu ala waa ji ko faat borom bi ëndi ko delloosi ko mu dugg ci l'islam tout fa yuslim fa yustashhad mu dem xare moom ñu daal di koy faat ci yoonu xare muttafaqun alayhi mu ne xadis boobu al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi daal dina koy solo naka noonu al imaamu muslim ibn al hajjaaj al qushayri ñoom rek ko solo déedéet al imaamu maalik ibn anas imaamu daaril hijrati daal dina koy solo muy borom ngir mi naka noonu al imaamu ahmad naka noonu al imaam an-nasaa'i ak al imaam ibnu maaja al qazwiini rahmatullahi alayhim léegi buntu bi nga ne ma ah. man nag damaa amoon benn laaj mooy ban lëkkaale la am ak bunt biñ ne dañ naan la mooy ne borom bi ci tuub xoolal hadis bii nii ah hadis bi est-ce la benn hadis boo xam ne romboon nañ ko muy wax ci lu ki nga xam ne idal taqaa idal taq idal taqaa al muslimayni bi sayfayhima fal qaatilu wal maqtuulu fi naar ah ah ca buntu bu njëkk ba gisuñu ko woon ba fa lañ doon waxee haadisatul jamal yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñaari nit bu ñu dajee mooy imra kii nu mu tudd euh, euh, kii tam mujj woon dugg ci lislaam duggoon euh, ghazwatu euh, Taif fa la dugge woon euh, ci l'islam fa la dugge woon ci l'islam mu ne loolu eh, tax tur bi dama di di di dem <laughs> mu ne damaa eh, yonent bi alayhi salaatu bi mu waxee loolu ne ñaari way ngëm yàlla yi way ñaari jullit yi buñ dajee ki faat muy Abu Bakra voilà Nufay' ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu mu ne ila altaqa al-muslimaani ñaari way ngëm yàlla bu ñu dajee bi sayfayhimaa ku nekk yor sa sa sa jaasi fal qaatilu ci xare ci faat wal maqtul ak ki ñu faat ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm léegi ma ne ko ah ci faat de xam nañ waaye ci faatul nan lañ moom lan la mu ne ndax moom dafa amoon dafa bëggoon a faat mbokkam fii xoolal kii mooy loolu noonu malgré loolu borom bi tuubam yërmandeem gu rëy lu mel noonu mën naa am waaye sukk kii daa far tuub kalam defoon borom bi malgré loolu am na ku mu faat faat na nit koo xam ne da koo faat te pourtant kii moom lan la mooy ci yéeféer la woon kii nekkoon jullit kii rey yéeféer bi rey jullit bi waaye mu tuub malgré loolu tuub gi mu tuub tax borom bi jéggal ko kéeféram nga mais ray gi mu rayoon walli yub yàlla paradob yàlla bu mu faatoon borom bi jéggal ko loolu lépp mu ba pare loolu ba pare ngëmam goog jaral ko xare am mu dem yóbbu bakkanam ba faatu fa borom bi jéggal ko moom dugal ko ci mu nekk am darajaay martyr comme mu faatoon ñu daje biir aljana rek waaw mooy tuubug yàlla bu gu rëy ak nit ki lu ma ne nekk yéeféer ba pare rey nit comme yiñ rombon yooyu yëpp teewul borom bi tabaaraka wa taala dina ci jéggal nit koo kee bakkaar yi nga xamante ne ni moom la defoon ak kéeféram gi sax ndax tuubu borom bi tabaaraka wa bi muy nangul li nga xam ne mooy jaa jaamam maadaama mu ngi dugg ci mu ngi ñëw ci buntu tuub voilà kon nag mu ngi noonu mooy kon bakkaar lu mu rëy rëy rëy ah bu kenn ne sawaay nii def na loo xam ne tax na moom c'est fini dee na kii ki yàqu na déedéet borom bi mooy wa yatubu eh, bi ala al-qaatili waaw fa yuslim fa yustashhad bu dee lool nit ki nekkoon yéeféer lañuy ñuy xaar ci moom lool moo def yu garaaw yi borom bi tuubal ko bu ñëw tuub ba far nekk mujj nekk martyr la ngay xalaat jullit bi nga xam ne moom daa faat fekk mu ngi ñëw moom la ñëw rek waaw comme waa ji faatoon téeméeri nit ñi ak yi nga xam ne romboon nañu ko fi kon nag ci kaw nii ci la al imaam an-Nawawi rahimahullah daal di tëje buntu bi ci jotaay bii di ñëw nag ñu dugg ci buntu bi nga xam ne mooy buntu ñetteel bi waaw waaw insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa amma yasifun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillaahi rabbil aalamiin